acuudu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arraxmani arraxim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wala alihi wa saxbihi wa man wala amma bacdu alhamdulillah fa yaquulu ah, sheikhu abulmahamidi Cheikh Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jam'i maa farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'aalaa anhumaa wa ardaahumaa fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il wa haakadhaa al-fitratu wastidhaanu qabla duxuulin ayyuhal ixwaanu ba léegi mu ngi ñuy libal tegginu biti ah tegginu biir yi après la ciy ñëw. tegginu biti waxoon nañ la dina ci lim ñaar fukk ak eh, juróom léegi nag ñun ñu ngi woon ci fi nga xamante ne ni mooy eh, saddu famin bi li tasawubin bi yadd mooy teg sa loxo ci sa gémmiñ booy ak sa booy booy booy ëbbali waaw léegi mu ne loolu moo doon eh, fukk beeg juróom 15 bi ñuy continuer wa hakada naka noon bokk na ci laadaab yi yu biti yu feeñ yi tegginoo yu feeñ yi ci biti alfitratu mooy li nga xam ne borom bi noonee la tëggi li nga xamante ne mooy eh, eh, jaam yi te lool mooy sunnaa yonent yi alayhimu salaam noonee la leen borom bi mooñe li la borom bi fitratallahi allati fatara an-naasa mooy ci fitra googee ni nga xam ne noonu la leen mooñe ay jikko yu tedd te rafet yi nga xamante ne yonent yi alayhimu saam yépp ko doon incarné yooyu nag mu ne loolu it ci la mooy seizième bi léegi nag fitra suñu yonent ma alayhi salaam dafa wax ci xadis boo xam ne mu ngi ci al-Muwatta bu imaamu Maalik ibn Anas mu ngi tamit ci Saxiixayni da nga doon seen sëriñu ñële waaw Saxiixayni daal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi moom itam daal dina koy solo ak waa kutubu sitta yëpp solo nañu ko waaw kutubu sab'a ñoom ñëpp solo nañu ko sax hein eh? waaw léegi ñoom ñëpp a ko solo mooy sunan yeek ah imaamu ahmad boo ko ci boolee saxiixay nekk muwatta ñoom ñépp ko solo léegi kii ne yonent sayyidina abu hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu na mu ne alfitratu yonent bi alayhi salaatu salaam nee na alfitratu xams mooy fitra loolee suñu borom mooñaale te mu nekk sunna yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mooñaale nit ki ci yu tedd yooyu la juróom la waaw wala beneen mu ne xamsun min alfitra ndax yi fitra yi yonent bi alayhi salaatu ëpp na juróom yi waaw al imaam al xaafis ibn Hajar rahmatullah alayhi ci Fathul Baari yi lim na fa yu baree bare bari ku ko bëgg nga dellu koo léegi nag mooy recensé na yi nga xam ne ñoo rot ci ay xadiis yenn xadiis yi wér nañ yeneen yi dese nañoo ñoo wér euh, euh, yële yi nga xam ne lim na ko yu baree baree bari la kon mu ne bi ci njëkk alxitaanu mooy euh, xarafal loolu ci sunnaay yonent yi la alayhimu salaatu wassalaam te sunnaay yonent bi la alayhi salaatu wassalaam moo tax mu defaloon ko ñoom seydna alxasan ak seydna alxusayn radiyallahu taala anhuma kon alxitaanu mënuñu la dugg ci masal ndax yépp ay masala defoon nañ ko ci siira bi walillahi alhamdu wal minna yaataloon nañu ko kon ko bëgg yoo yëlee nga dellu vole te dagg nañ ko def ko ci yi ñu def ahkaam yi ñu def ahkaam tudde ko noonee ci archive def nañ fa yii nii dagg nañ masala yi gisoon ci siira bi yu bari en tout cas yu bari daal di koy ber foofale boo demee di nga fa gis masalatul xitaan mooy eh, li nga xarafal ci góor waaye tamit ci jigéen loolu masala ya ca am ak yoo yële yooyu gisoon nañ ko foofale ku bëgg lu gën a yaatu insha allahu taala nga dellu foofale mu ne bi ci tegu kon wal istihdaadu juróom la la wax bu njëkk bi alxitaanu xarafal wala daadu mooy utiliser eh, li nga xam ne mooy eh, yi ngay watoo voilà weñ ngir mën a watu mais looy wat mooy sa naq voilà sa naq li nga xam ne karaw yi nekk ci côté sa pëy beeg yooyu am na sax ñu ne même ci ginnaaw gi loolu lépp mën nga koo wat mooy yooyu yépp ndax dañuy bañ salte yi boo demee ci wanag wi muy daal di taq foo fële surtout istinja yi ñu doon def di utiliser ay xeer ak yoo yële ñu ne yoon al istihdaadu utiliser weñ mooy ay ay ay ay ay ay ay lancette wala yi nga xam ne ay paaka ak yu mel noonu ngir mën a wat li nga xamante ne ay tondeuse ngir mën a wat li nga xamante ne nii mooy karawu naq wanat ful ibiti ak di buddi li nga xam ne mooy karawu bokkataan loolu mooy li nga xamante ne loolooy sunna léegi nag eh, ku mel na imaamu Shafi'i affaire bi doon tar tar ci moom lool ba moo tax moom <coughs> loolu ñuy nettali ne da ko doon euh, wat malgré ne moom bëggoon na di def li ne da ko daanaka doo da ko doon assommé daanaka voilà ndax loolu borom moo bind nit ñi te yemuñu yemalu leen mooy noo ne ndax ci lay gën a yéex ñëwaat mais bu dee da nga koy wat sa poqataan mooy dee mu ñëwaat voilà léegi mu ngi noonu le en tout cas daal seetal ko dindi la fa ne bu di wa taqlimul adhafir adfar mooy di lelli sa wey voilà bàyyi say we mu gand nga naan ay wewu brésilien wala weeru acteur actrice la bëgg ko surtout ci lii ci jigéen ñi la gën a grave waaw ay wala ñuy poosé ay ay weyu gudd te loolu lépp daa bokk ci nga xam dafa xaraam moo ki nga xam ne day yokk bu mèche boppam benn lañu waaw ndax yooyu yëpp façon naxaate la xadiya voilà façon naxaate la ak wane yow taar yoo xam ne te kenn poosewu fu we toog kër loo amul te suñu borom dane woon wala tabarruj na tabarrujal wala tabarraj na tabarrujal jaahiliyatul ula jigéen ñi bu ñu fi nekk di wane seen taar ci mbedd yi di génn comme ni ko nitu jaahiliya yi ca waa banu Israël ak ñi nga xam ne yoo leen fi jiitu woon nga xam ne benn kersa daanaka amuñu ko woon di wane seen taar yi ci mbedd yi di défier ci mbedd yi ak tamit ngir mën a a may a cokkaas góor ñeeg di di di di di di leen charmer ñu mel noonu di wane ne walla di wone seen taar ci bu ñu def ni ñoom waaw. wal iyaadu billah daanaka ki tudd sayyidatu Xadiija sax ki ñu tudd sayyidatu Xadiija radiyallahu anha léegi moo ko dàq. wal iyaadu billah Faatima yeeg Fawaatim yéeg ah ah Maymuna yeeg Maymuna yeeg Mu'mina yéeg muslima yeeg mooy tur <laughs> yooyule ay xawaa yeeg ñoo la dàq dangal ñoo la dàq niroo wane seen taar ci biti seen dënn yi nekk ci biti ñu ne dañuy décolleté dañuy wane ne ñoom ils sont elles sont libres wal iyaadu billah waaw bàyyi seen wey poose waxuma la ñu bàyyi non seulement ñu poose ay wey ut ay karawu brésilien ne moom la ñu yokk quoi lissage brésilien lañ bëgg wal iyaadu billah tout ça c'est l'industrie de Satan waa seytaane moo leen fay jaar te loolu yépp yonent bi alei saatu salaam annoncé woon na yu mel noonu le mu kaasi yaatun mu mii laat voilà mooy yooyu le waxoon nañ ko fan yële nga xam ne bu ñu soloo ba pare loo bëgg a gis ci ñoom gis ko bu ñu jéng seen xol yi daa jéng te ku leen topp ñu jéngal la te tamit noonu ñu jénge bu ñuy dox noonu lañuy doxe waaw di baajewu ngir fël xelu gaa yu nooy yeeg man ngaa dëgër sax boo dof dof loo moo taxoon sëriñ <laughs> bi na woon <laughs> ne la woon salaamatun min aw jaar yooyu allah taxulla bi waa allah taxulla bi ad-dahr fi boo bëggee mucc ci hind ma ahlihaa voilà ak ay ñoñam ak gaa yi mel ni ñoom jigéen yu sàggan yoo yële bul wàcc seenu xur wooxa bul wàcc xur bu jege ko jege waaw yàlla tere nag ci seenu xur kon nag mu ngi noonu ay feeru caaxaan la voilà mooy kon dagg we taqlimul alfa sa yi nga koy lelli waaye bàyyi ko mu ñaw ban nga cee gaañ nit waaye salte yi dafa nekk voilà salte yi dafa nekk ak yu mel noonu yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne te bokkul ci civilisation bokkul ci silwiise waaye jàpp nañ ne fii mu nekk silwiise mooy borom yu longu yi voilà jël ay yéen yoo xam ne léegi moom loolu lañ xewal jël ay yéen yu gudd daal di koy taw yi ba mel ni boo gisee mel ni gaay so ñi jigéen ñi ay njuuma la ñuy niru ñu jàpp na nag fii mu ne def nañ li gën a rafet wala iyaazu billah yooyu yëpp kenn du leen wax dara boyal leen wala sax boo moytuwul jëkkër ji boppam moo koy moo koy bëgg sax voilà del neesu del kii ma ne jigéen bu xam boppam nday bañ ne parce que yonent ma lay saa saa ma ko tere voilà la ta'ata amul topp benn mbindeef euh, ci bay mooy yàlla amul kanta ay seen seen seen seen àjjanaa gi seen seen kii yu jëkkër loolu demewul noonu voilà mooy ak condition que moom dane wa innal marata ida sallat xamsaha wa saamat shahran wa hafizat farjaha wa ata'at amra zawjiha aw ba'liha dakhalat jannata rabbiha yenente ma lay saat saam dana innal marata mu ne ndaw si idaa sallat xamsaha bu dee ne julli na li nga xamante ne mooy juróomi julleem wasaamat jara mu daal di woor li nga xam ne mooy weeru ramadaanam bu dee amee na lu ko ci lu ko ci raw parce que da doon gis ay reeglam wala ay mbërëgam na ko fay bu mu fi nekk naan du ma fayantoog yàlla loolu lépp wax iblis la wal iyaadu billah wala feebaroon ne man duma fayontoog yàlla wal iyaadu billah loolu yépp affaire mbiru iblis la mu ne kon kon mu woor waram wa sallat xamsa wa samat wa wa samat shahraha wa hafizat farjaha voilà mu daal di wattu pëyam te mooy liñ la doon wax yépp nag di ciy duggaale lépp loo xam ne day tax nit di man am bànneex ci moom loolu il faut mu préserver ko te looloo tax sayyidatu Maryam la mu am mu am ko moo tax moo yoneen suñu borom loolu la voilà ne moom daa nekkoon koo xamante ne nii walla bi ahsanat farjaha fa nafaxnaa fiihi min ruuhinaa allahu akbar dafa préserver wattu sërëm pëyam ba kenn mënu la gis ci sayyidatu Maryam looy kontaan lu la loola looy bëggee bu doo ne yow daganu la voilà léegi mu ngi noo nale ba mu defee noo nale ma daal di wal ci ka nga xam ne ci moom ah, ruuxanaa muy ruuxullah moom la voilà léegi nag yow boo melul noonu ba pare bëgg yow sawaay nga jur ko ku ku ku ku ku ku mel ni Seydina Isa man na ne voilà moo tax ñu ay ay passable la ki médiocre kese la ñuy jur léegi wal iyaadu billah te loolu lépp ñoo ko teg suñu bopp parce que topp suñu bakkan ak li nga xam ne mooy tendance mooy li nga xamante ne daal léegi moom la gaa yi nekk nga nekk ci voilà wa kunna naxuudu ma'al xaayidiin buñ bañee di wax lool dem ba ca kanamu borom ba naan ñun daal dañ doon xuus di topp daal comme daal li nga xamante ne nii moom daal la gaa yi doon def léegi mu ne wa ta'at zawjaha mu topp li nga xamante ne nii mooy so boroom këram voilà bu boobaa lañ naan ko duggal qiila ñu lahaa ñu ne ko duxulil jannata min ay abwaabil jannati duggal ci àjjanay bu la ci neex nga dugg gàntaaku ku nooy diggal loolu nag il faut mu tegu nekk ci ron ndigalu borom bi tabaaraka wa taala wal xadiisu qad rawaahu al imaam ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah léegi nag bu ñu ñëwee fi ñu newoon ci fitra yi kon mooy lu lelliwe voilà ay wewu brésilien ay yéenu brésilien yu ñu ne sëq ñu teg ko nii boo gisee tem nga tiit yow boo boo tëndee benn koñ ba dajee ku mel noonu tem nga raw waaye léegi moom walla iyaazu billaah loolu lañ jàpp ne sax mooy ak taar walla iyaazu billaah te loolu kenn du ko def toog sa kër gër sa jëkkër mukk mukk mukk foog gaa yi gis la te man xaw ma kook nan lay jàppe bu xaw ma nag nan lay jàppe quoi voilà amaana bu jàppee ba pare da koy tuujaat tuuj yéen yi walla iyaadu billah di ci mujj mu ne waqasu shaari bi ci fitra yim la woon juróom la mooy wàññi say naanu voilà loolu moom nguur ñi nga xamante ne nii nee nañ dañuy jaay le communisme le communiste gi la ils sont plus communistes que Lénine et Staline nga gis leen ak gaay yi ngaan dañuy jaay ne Castro ñu leen di woowee Castro ñooñ xamuñ seen bopp quoi voilà woo xam syndicaliste nga wala loo doon di jaay ne wala wala yow ab proteste di protester rek gars yi la woowee le grand Castro léegi nag nga bëgg a mel ni Castro wat sa li nga xam ne mooy sa sikkim bi bàyyi sa naanu yi mooy sa moustache yi voilà bàyyi noonu nag di jaay la le le ko la yow xam nga ne loolu gàcca la ci yow nga ne jullit nga voilà yeneen tamit sa sàmm est-ce que xam nga ki defoon loolu meloon noonu wat sikkim bi bàyyi naanu yi ba mu ñëwee dana ko du ko xool ke Kisra yónni woon Kisra ma doon reewantu ah ah shahan shah le roi des waa ji yonente mi ak gaa yoo yële toogaloon ko Yaman waa yi ñëwee ñu mel noonu ah di niru niru Kisra ndax noonu la doon mel bàyyi moustache mu ne sëq mu mu wat si kin bi yonente mi alei satu nangu ko woon a xool mu ne ko kan moo leen digal lii ñu naan lu rabbuna suñu borom di Kisra di suñu notre seigneur Kisra moo ñu ko digal mu ne man nag sama boroom moo ma digal may bàyyi sama sikkim ba pare di wàññi samay samay samay yéen nanguwu leen woon samay kii bokk samay samay naanu nanguwu leen woon a xool yow nag nan nga naan jullit nga fu ñu waxee nga naan yaa sopp nabi yaa sopp nabi sallallahu alayhi wa sallam ba pare di def loo xam ne yow ni nga mel nii wallaahi bu ñëwoon yow dootul du la ko xool booy ñëw ci moom mu lay mu mais ci teggin wu rëy yi du la dàq dalay day wane ginnaaw du la xool feneen lay xool ba nga jóge fi ba sa poussière jóge feeg sa lépp mu door a xoolaat wala iyaadu billaah képp koo xam ne nag yow ñu naan la le petit Castro wala la petit kii loolu jaral na la ko wala naan moo tendance gars yi léegi góor ñu noonu lañu war a mel hein ngay mel ni acteur de film bu yées boobu yow moom ah tànnal yaay seet est-ce que yow yonent may sa sa am nangu woon laa xool dëgmal la